bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim qiila dxuluu abwaaba jahannama xaalidiina fiiha fa bisa mathwa almutakabbiriin kon suñu boroom ci jataay bii ñu weesu tabaaraka wa tacaala mu ngi wax keroog yowmal qiyaam bu xewee ni nga xam ne lañuy yàttiit bakkan bu ne yóbbu yéefér yi di leen jañ di leen puus di leen kondir di leen xëccëk bif ilaa jahannama jëmaleen safara zumara ñu nekk ay mbooloo kon nag loolu ba ñu koy dëkkee ca bunt ya bunt ya nag suñu borom wax nañu ko ca suuratu suuratul eh, alxijri nee na sab'atu laha sab'atu abwaab nee na safara jahannama moom juróom ñaari buntu la am waaw loolu la borom bi wax dinañ ci gën ñëw bu ñàggee ci saar boobu la inshaa allahu taala mu ñëwee nag moom nag malaaka yi di leen laaj naan leen mu yéen xanaa amul woon ay yonent yu tukkee ci yéen yoo xamante ne yéen doon nañ leen jàngal laayaay borom bi tabaaraka wa taala di leen xuppe seen daje bés bii bés bii ñu ne aha kay lool am na waaye li am kay mooy daal kàddu mbugal gi moo yey ci ñi nga xam ne ñooy weddikat yi di ñun ñii xiila suñu borom fii la ñuy continuer xiila ñu ne leen nag udxulu kon nag ay ci entrée ay wa dugg leen ñëw leen ab waay ba jahannama dugg leen ci bunti safaraay jahannama yi ay wa song leen bunt yu dugg xaalidiina fiiha te nag na leen leer ne si ngeen di sax de fabbi sa aka ñaaw fabbi sa cim maswal mutakabbiriina li nga xam ne mooy delluwaayu rëykat ña doon rëy rëylu ci kaw suuf ne duñ jaamu seen boroom loolu mooy yéeféri mu ne wasiqa ñu daldi nag ñëw nag conduire alladina taqaw ñi nga xam ne ñoo ragaloon seen boroom tabaaraka wa taala ilaa jan ilal jannati ca aljana zumaran def leen ay mbooloo gis nga turu saar baa ngi noonu ñaari yoon mu ngi noon ñaareel bi yoon ñu koy tudd fii zumara kon nag mu ne kon xatta ida jaauha ba ñuy dikkee ca buntu aljana wa futihat abwaabuha ñu daal di leen ubbil la nga xamante ni nii mooy buntu ya dee wa qaala lahum xasanatuha ña nga xam ne ñooy garde ji la nga xam ne mooy aljana di seydina ridwaan alayhi salaatu wassalaam ak mbokkam ya daal di leen wax salaamun aleykum yal na jàmm nekk ci yéen ñu ngi leen di nuyu yal na jàmm borom bi tabaaraka wa taala di di yogg di yàgg di dotteeku ci seen kaw tubtum yéen de moom teey ngeen de mooy teey ngeen te set ngeen ci lépp loo xamante ne taq-taq ak tilim tilim ak bàkkaar de fadxuluha kon nag ay ci entrée ak si leen dugg si leen dugg leen aljana xaalidiina te yéen itam fi ngeen di sax de xam nga ci fële suñu borom te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam am na xadiis yu bari yoo xamante ne nii day wax ne buntu àjjana yi dafa nekk juróom-ñett mooy mooy huit buntu waaye loolu mooy buntu yu ngand yaa ngand waaye sinon am na yeneen te loolu li koy wane mooy yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci boppam moo ne li kulli ahli amalin baabun yud'awna minhu bi dhalika al amal léegi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane comme nim ne ci al musnad al imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi mooy xadiisu mawlaana abd ta'ala anhu ci xadis boo xam ne bu wér la nga xamante ne nii suñu yonent mi aleyhi salaatu salaam dane boroom jëf ju ne mooy jëf ju baax ju ne am na bunt boo xam ne ca ajjana boo xam ne ci lañ leen di woone leen kaay leen jaar fii kon ci la ñuy xamane kon bunt yooyu mu doon wax ne huit bunt yooyu mooy yi gën mag mooy yi mu wax rek ba xadis Seydina Abu Hurayra bu siiw boobu nekk ci sax yi bi nga xam ne ca la doon wax naan amul benn jaam boo xam ne day def lu baax lu dul ne yawmal qiyaam bu ñëwee dañ naan ko haada yaa abdallah yow jaamu yàlla bi de haada xayri lii de yiw la ku jëf mooy jullikat yi dañ leen di woo ci buntu julli ñi nga xam ne ñooy woorkat yi ci rayyaan ainsi de suite di wax yooyu ba loolu kon dañ ciy xam ne ko dëkk juróom-ñetti bunt yooyu mooy yi gën a mag waaye moos xam nga jëfu jaamu yàlla moom bari na voilà léegi nag saa saam bu loolu ba pare teg ci am na ku nekk rek jëf ju baax ju ne goo jëf ju ne am na foo xam ne ca lañ buntu bañ na ciy woowe ne la kaay dugg fii ci aljana am na ñoo xam ne moom bunt yëpp la ñuy dugg comme bi mu waxee xadis bi ñu la wax sànk bu mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu sayna abu as-siddiq radiyallahu anhu abu bakr daal di koy laaj ne ko waa am na nit koo xam ne moom loolu yëpp mën naa dem ci bunt yooyu yëpp jaar bi mu ne ko waaw te yaakaar naa ne yow mii te am naa njortu bu rafet que ne yow mii ci nga lool mooy lan ndax teggin gu yaatu gu rëy gi mu am ak boroomam xam na ne si la moom mii Seydina Abu Bakar buntu yëpp lay jaar waaye gis nga nit lool ñii ñoo xam seen boroom naka nit nan lay xamee boroomam luul sax ci moom mi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xam ne mooy bunt bi yàlla bu mag bi tabaaraka wa taala kon mu ne kon wa qaalu alhamdulillah kon gis nga ñii nan lañ leen wasiqa xam nga siiqa alladina kafaru boobu dañ leen di leen pousse comme prisonniers yi boo leen di buñ leen di yóbbu prison di leen xëcc jaam yi di leen xëcc ak pousse noonu la ñuy def waa safara waaye waa aljana ñi wasiqa alladina taxaw ila rabbihim taxaw rabbahum ila aljannati zumara ñu leen di conduire mooy ci convoyé nag ñu war war waay yoo xamante ne kenn xar war war waay yu taaru te tegg te baax ñu leen di conduire ñuy dem voilà léegi nag am na ci boroom xam-xam yi ñu naan wasiqa boo gisee waa safara dafa ne ñoom dañoo ñëw ba agsi futihat abwaabuha ñu door ñu daal di ubbi dooru ubbi bunt yi nga xam ne day gën a yàq seenum njàqare taxaw buntu safara di xaar ñu ubbi ko alors que waa aljana dane wa futihat hatta idha jaa'uha wa futihat abwaabuha fekk ñu ubbi comme ni ko am nu xaas rahmatullah yi di waxee ne moom dégg na am ku ko wax koo xam ne masula gis ku wax lu mel noonu ñu ubbi bunt yi ñu ne loolu day wane dañ ko ubbi woon di leen xaar comme lam wax ci sayen saari ne ne ajjana mufattaxatan lahumul abwaab ñu ubbi leen bunt yi waaye yonent bi alei satu selaam moo wax ci xadiis yoo xam ne Seydina Anas radiyallahu anhu comme ni nekk sax imaam Muslim rahmatullah alayhi luy wane ne moom yonent bi alei sa selaam mooy ñëw ba ci bunt bi nee na ma daal di yëglu fëgg ngir mooy yëglu ngir ñu ubbil ko ñu ne ko ñay ña yor ki àjjana laaj ko ne ko yow la kan mu ne man la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow kese la ma borom bi jox ndigal ne yow kese yaa naan yaay fëgg ma ubbi bu dul woon yow kenn du fi dugg voilà kon kooku mooy buntu buñ naan buntu bi yàlla bi <laughs> loolu benn te loolu benn kii bu ndaw la ci sax loolu noonu benn feeñuwaay bu ndaw la rek voilà kon loolu day wane ni tamit kon nit ñi. mooy loolu amaana du wax jooju noonu même bu dee siiw na du lu gën a dëgër kene dañuy ñëw fekk bunt yu beeku te boobu yonent ma ne saa saa day ànd ak nit ñi voilà mooy nit ñi dañuy nekk ci ci gannaawam waaye moom mooy ki nga xamante ni mooy ñëw fekk bunt yi moom mooy fëgg ñu laaj ko mu wax ne man la mu ne waaw yow kese la borom bi waxoon ba ubbil la kon nag loolu la den woon mu ne waa kon nag wa qaalu bi nga xam nañ te ni kon ci la leen malaaka yi ne wa qaala lahum xasanatu wa ne leen yal na jàmm nekk ci yéen tibtum tee ngeen fadxuluha dugguleen aljana yi daaxiliina ngeen sax fi wa qaalu ñoom ñu wax ne alhamdulillah ñey dugg àjjana yal nañu ci borom bi boole ne alhamdulillah ñu ne yal na boo way mbooleem cant yi rek borom bi la ñeel de alladi mi nga xam ne sadaqanaa moo ñu dëggal de wa'dahu dig ñu digoon ne bu ñu ko jaamoo bokk na ci ngërëmam yu rëy yi kërug teraangaam nga ëllëg fa la dem ah ñun de gis nañ ko dëggal nañu diggam boobale de wa awrasana al arda mu daal di ñuy donnloo suuf sii di aljana natabawwa'u min al jannati ñuy daal di daal nekk dëkk ci aljana daal di ci gé wàcc di ci wàcc min jannati ci aljana haythu nasha fu ñu soob rek voilà fa ni'ma eskay fa ni'ma ka neex ajrul aamiliina payut ñi nga xam ne ñoo nangu woon di jëf ngir seen borom fii ci kaw suuf te di ko jaamu kon nag lii la mooy alhamdulillah moom la boroom bi ubbee binduk asamaan ak suuf moom la alhamdulillahi alladhi xalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur suñu boroom ne sant ñeel na boroom bi mbooleen cant mi nga xam ne moo def asa moo moo asamaan ak suuf def lëndëm ak leer waaye ci alhamdulilah la tëja lépp bi gaay di dem di dugg aljana bañ duggee lan la jaam yi wax ñu ne wa qaalu alhamdulillah waay waay mbooleen cant yi delloo nañ ko boroom bi moom la ñeel de moom mi ñu dëggal lam ñu doon doon dig ba pare donnuloo ñu ndax suuf si àjjana dafa am ñoom loo xam ne seen jëf la leen boroom bi fayee am yoo xam ne yéefér yée ci waroon a dugg waaye comme que dañoo weddi ñu jël ko jox ko waa aljana gisoon nañ ko ci suuratu taghabun natabawwa ñu wàcc minal jannati ci aljana ji haythu nasha'u fi ñu neex fa ni'ma askay fa ni'ma ka baax fa ak neex ajru payu al-aamiliina way jëfkat yi mu ne wa taraal malaayika bu keroogee nag borom bi ñépp ba ku nekk dem fa nga war a dem yéeféer yaa ngi safara jullit ñaa nga aljana mu ne wa taraal malaayika bu keroogee di nga gis malaaka yi xaafiina ñu nga wër bari min hawlil arshi wër arash di yusabbihuna lu ñuy def di sàbbaal bi hamdi rabbihim di bàkk seet di sàbbaal seen boroom di ko sant wa qudiya ñu da arte baynahum diggante nit ñee jinne yi bil haqq ci maadute bil haqq ci dëgg wa qiila ñu ne alhamdulillah mu ngi noonu alhamdulillah mboolem cant yi ñeel na delluwaat na te moom la ñeel lillaahi ñeel borom bi rabbil aalamiina muy borom bindeef yi kon nag ñu nitam lool la ñuy jeexale juzu bi tey lañ ko jeexal muy bésu bi nga xamante ne nii mooy bésu tabaski ci ñu bari ci àddina bi wallahu taala alam kon foofu lañ ci yem di wax la nga xam ne tamit waa aljana bu ñu duggee aljana comme ni ñu ko waxee ci suuratul aaraaf la nga xam ne moom la ñuy wax alhamdulillahi alladhi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya allah laqad jaat rusulu rabbina bil